ci septième jour bi laata ñuy xëy suba di dem Mina di dugg nag ci ak gi yonent bi alayhi salaatu salaam daf leen a xamal manasikul hajj yi nga xam ne mooy les actes du pèlerinage yi nga xam ne moom lañuy def ci ak gi ak ni nga xam ne noonu lañ koy def te loolu du fii la ko commencé ah gisoon nañ Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam waaj a jógoon ne maa yalbisul muhrim maa yalbasul muhrim ana lan la ki nga xam ne mooy kiy armal li sol mu ne laa talbasul xumus wala saraawilaat ah wala wa wa wa wala talbasu wala talbasu thawban massahu alwarsu aw az-za'faran wala al-khuffayn ah illa man lam yajid an-na'layn falyaqta'huma asfal al-ka'bayn mooy leeraloon na loolu bi nga xamante ne nii ci la nekk Medina dañul ci yoon bi mu leen di jàngal li ñuy aje mu ñëw biñ ne suba lañuy dugg ci aji xataba an-naas fa axbarahum bi manaasikihim mu xutba ñi xamal leen li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ war a songu nag ci lañ war a dugg ci acte yi ak fan lañ koy defee ak nan lañ koy defe ah anamurru murural kiram kalla lii mooy li ñu yàgg a wax aj du ngeen bàyyi di di di di war a aji xamoo ni ngay aje di wër di tàggatoo damay dem penkook gédét te yow xamagoo lan mooy ihram xamagoo lan lañuy aje xamoo lan moo yàq sa aj xamoo la lañ tere ci aj yi yooyu yépp xamoo ko nga nekk fi di wër ci dëkk yi naan ci réew mi ci gox yi naan dangay tàggatoo ndax dangaa war a dem aji ah déedéet ñi nga xam ne tàggatoo wuñ toog rek même pas ñu ñu leen di jàngal xamal leen nan la ñuy aje loolu ñi nga xam ne li yonent bi saa saa moo ko doon taxaw waaw ah, koo xamante ne nii danga ne yow yaa fi toogal yonent bi alayhi salaam wala nee nga ci turu diine ngay wax te moom ñala topp looloo tax ñu topp la muy diineel islaam lii quand waroon nga koo leeral jaam yi sa ñi la topp ak ñi nga xamante ne nii yow lañ yaakaar ne yaa leen di xamal seen diine bu dee ne yow manoo ko manoo ko mën naa tekki deux parce que. chez les sëriñ wolof bu la dara bett njortu gu rafet rek ka fi ne manoo ko bi mën na tekki ñaari mbir mooy sëriñ bi ci boppam xamul lu ñuy aji loolu moom c'est catastrophique waaw parce que nit ñi topp la mais nag problème bi mooy nit ñi léegi toppatuñ ngir ku leen yóbbu ci yàlla déedéet wala ku leen xamal seen diine moo xam ne moo leen di branché direct ci seen borom déedéet toppatuñ nit ngir loolu waaw dañuy topp nit ngir ñu assurer leen àjjana topp nit ngir ay ñaanam di dal ci seen wàllu àddina ak seeni projet àddina topp nit ngir ne ñun moom àjjana leer na moo tax suñu àddina fii moom lu ñu neex lañuy def parce que ñun suñu àjjana leer na waaye topp nit ngir ne man mii kat dama takk dama tilim xaw ma dara ci buur yàlla mi nga xam ne daf ñu fee indi ngir ñu jaamu man nag yow laa am yaakaar ci xam-xam bu ma gis ne moom nga yor ak doxalin bi nga xam ne gis naa ne xam-xam bi nga xam ne moom nga yor ngay doxal lépp tegu ci sunnatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam ma ñëw topp la ngir nga branché ma ci loolu loolu topp loolu ñiy toppati ngir loolu bariwul loolu ñooñ bariwul waaw loolu dëgg dëgg sëriñ dëgg yi doo ko waroon a xamal ay mbooloo woon waaw yaa ko waroon a xamal nit ñi bu dee manoo ko mooy manoo ko bi kon première bangook mooy sëriñ bi xamu ko te loolu c'est catastrophe waaw fa in kunta te defoo ko fa tilka musibatun wa in kunta la moom fal musibatu a'zam waaw bu dee ne sëriñ bi manu non xam na waaye defu ko loolu musiba la bu dee nag xamu ko diitu manu ko sax xamu ci dara fal musibatu a'lamu musiba gi foofu la gën a màgge fa la gën a ngandee fa la gën a grave kon manoo ko bu manu ko bu njëkk bi mooy loolu mooy ne moom amul capacité inte li nga xam ne mooy xam-xam bee fi newul beneen bi nag mooy moom man na ko sax waaye amul jotu def ko mais bu boobaa loolu tamit du ko dédommager parce que bu doo sinon lu ko tere mu ne woon nit ñi kon bu leen ma topp rek man li ngeen bëgg manuma ko parce que sama yittee bopp taluma leen waaw ñu xam ne yow manoo jàngale ndax amoo temps même bu dee yow am nga xam-xam bi mais amoo temps wu def ko mu leer rek bu ko defee gars yi duñ tënku ci yow nga war leen xamal te doo leen xamal c'est tout c'est simple war na nga ne moom manu ko mooy amul jot bi mais mu ut keneen ku ko def koo xam ne wóolu na ko xam na ne man na ko mu chargé ko mu taxawul ko loolu voilà mais doo toog rek euh, wala dajale ñu ne sa benn taalibe wala yooyu mu ngi dem dafa war a aji ah mu defu nganale goo xam ne ngir nga ñëw fa nga ñëw fa waaw ñaanal ko yal na ngeen àgg ci jàmm ah def fa loolu boo demee góor eh, góorgóorlu góor góorgóorlu day ànd xam-xam góorgóorlu kenn du góorgóorlu dans un vide non non wala ay jaamu leen yàlla loolu service mi vraiment c'est c'est c'est vraiment minimum quoi loolu c'est vraiment minimum mooy ne góor góorgóorlu ay jaamu leen yàlla mais bu ñu xamul nu ñuy jaamoo yàlla nag ah. yaakaar naa ne nit amul sëriñ ngir tout simplement mu naan la saabu génnee naan la dee leen jaamu yàlla ah tey fonk seenu liggéey ñu jàpp ne fii mu ne lu lu kawe wala wax li mu wax kawewut loolu ku ne mën na ko wax non loolu moom chacun est capable de dire ça jaamu leen yàlla fonk seenu waajur jàpp seenu liggéey te jàmbure xaw ma ñooñu loolu loolu loolu man xaw ma loolu nan nan la nit mën a jàppe jàppe ne lii nii wax la jure yi mooy wax la ju rëy bu dee conseil mais mais en tant que sëriñ kenn amu ko ngir loolu xanaa nag sinon nga toogoon sa baay wax la loolu wala baay bi mu toog keneen xaritam di ko wax loolu loolu kese la loolu kese la moo tax loolu nag gis nga yonent bi alayhi salaam ni mu ko doon taxaw <laughs> loolu moo tax ma ne woon gis nga ñun les sénégalais bu ñu bu ñu exigeant woon. léegi gaa yu bari bàyyi bàyyi woote woog sëriñ waaw bu doon ku fi woote sëriñ lu fi am ci masala bu ma am yow laa koy laaj yëfu diine yow laa koy laaj ñépp def noonu ñépp def noonu waaw ku fi am daraay diine bu néew amee ñu woo ko wala dem ne ko kii bu man dañoo ñu ne ko ñun nag dañoo bëggoon a xam ni ñuy jullee néew waaw boo amee problème mu diine nga laaj ko ko gis nga buñ commencé woon yooyu léegi gaa yu bari désister sëriñ su bari démissionnaire non non non dañuy moom kay kon ci fatu lañuy dëkk ak tamit réer média yi kon dootoo leen gis ci média yi dootoo leen gis ci nganale yi parce que dootuñ ko mën parce que dañ ko dul manati parce que oh c'est trop risqué <laughs> waaw soit mu nekk ku ñeme yàlla waaw di tontu ne day tontu. tam bés bu tontoo lu dul noonu buur yàlla tàggat nañoo ñoo xam ne moom ku fi wax ci diine ji lu dul noonu am na ñu fit taxaw ne lii kii wax demewut noonu waaw ci ay teggin nag waaw léeg-léeg teggin yi mooy nga taxaw ne demewut noonu waaw wala rek nga ne en tout cas daal lii nii moom wute nag li lislaam jàngale waaw bàyyi leen ma wax yooyu te ngeen jàpp lii borom bi wax mooy lii léegi kon gaa yu bari démissionné waaw gaa yi dañoo disant wul rek waaw ku ne médecin laa kay mais bu ñu feebaree mu nekk médecin moom moom ci dëkk bi duñ duñ dem gisu waaye bu dee bu ñëwee mu laqatu ji kooku kay kooku lan moo ñuy wan ne médecin la ah <laughs> waa ji nee na médecin la <laughs> mais ku ku daraay metti boo ñëwee boo ko woowee tombé répondeur ne xam na ne gaa yi dañ naan ma faj leen médecin moom bu dee day daw ku koy ku muy faj ñi koy demander mu faj leen mais waay waay médecin boobu lu muy jariñ waay médecin boobu lu muy jariñ <laughs> noonu ñu exigeant yooyu ci yeneen bu ñu ko exigeant woon ci wàllu wàllu religieux léegi gaa yi sa waay ñépp noppale ko noonu ñéppay noppale ko ñéppay noppale ko kon yonent bi alayhi saa moo doon jàngal lii waaw te lii nag du affaire aj kese mooy lu ngeen dina dugg lu ne bala ngeen cee dugg xam neen li ci àtte yàlla yu bu nekk lu ci borom bi àtte moom wax naa la ñun ñoo dàq jàngal wax dër yi koo ci wax daanaka lool rek la ci man waaw <laughs> mukallaf bi moom warul ci mukallaf muy def dara dul mu xam ci àtte bi yàlla ca loolu le ak ñoo ko mën a wax mais de bu jëf ji <laughs> kan moo jëfe loolu ci ñu ca làmmeñ ya la yem wal iyaadu billah